axada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam biyadihi faqaala xalaqa allahu turbata yawma sabt wa xalaqa fiiha aljibaala yawma al-ahad wa xalaqa ash-shajara yawma al-ithnayn wa xalaqa al-makruuha yawma ath-thulathaa wa xalaqa an-nuura yawma al-arbi'aa wa bassa fiiha dawaabba yawmal xamiis wa xalaqa aadama alayhi salaatu wa salaamu ba'dal asri min yawmil jumu'ati fii aaxiril xalq fii aaxiril xalqi fii aaxiri saacatin minan nahaari fiimaa baynal asri ilal layl rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala kon al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullah mu dikkaat ak ñun fi nga xam ne moom la ñu yemoon ci suñu chapitre bi ba léegi di chapitre trois cent soixante-dix di baabul mansuuraati wal mulah ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ñaari xadiis mu doon xadis mille huit cent cinquante deux ak mille huit cent cinquante trois moo doon bu mujj bi im ne woon wa anhu radiyallahu anhu di sayyidina mawlana abu hurayra al-hafizu al-yamaniyu ad-dawsiyu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sayhaanu wa jayhaanu wal-furaatu wan-niil kullun min anhaaril janna walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis beneen xadis boo xam ne ba léegi comme niñ ko waxee woon saxaaba mooy bu mujj wa anhu yi ci moom muy sayyidina mawlana abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu <coughs> wa ardaahu mu ne kon wa anhu mu ngi jële ci moom ba léegi radiyallahu anhu ndaw qaala nee na axada jàpp na téy na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi bi yadi ci sama loxo fa qaala mu ne ma xalaqa allahu turbata yawma sabt mu ne borom bi tabaaraka wa taala dafa bind turbata mooy suuf si waaw yawma sabti li nga xam ne mooy bésu samedi sabt mooy bésu samedi waaw waaw wa xalaqa fiha al ahad lu bindee suuf si bésub samedi bésub dimanche mu bind li nga xamante ne mooy ajjum moom mooy garab yi lépp luy gàncax rek borom bi tabaaraka daal di koy indi daal di koy bind bés boobee ci suuf si ñaar wa xalaqa shajara kon non wa xalaqal jibaala voilà man shajar non non attends reprenons xalaqa Allahu turbata yawma sabt borom bi daa bind suuf si bésub noonu noonu mooy dara newagu ci bésub wa xalaqa fiiha al jibaala yawmal ahadi voilà mu bind ci suuf si def ci montagne yi muy rawaasiya yooyu mu naan wa ja'ala fiha rawaasiya shaamixaatin wa asqaynaakum ma'an furaata mu daal di bind <clears throat> li nga xam ne mooy montagne yi samp leen ci yawmal ahadi bisub dimanche wa xalaqa shajara mu bind li nga xamante ne mooy garab yi yawmal isnayni bésub <clears throat> altine bésub altine la bind garab yi wa xalaqa al makruha yawm ath li nga xamante ne al makruh mooy lépp loo xamante ne lu baaxul la waaw am na nag ñu ko firee neneen ne loolu liñ ci jublu mooy li ñuy dunde waaw at tiqnu waaw ne mooy at tiqnu la waaw moo la imaam al qaadi Iyaad mu ne kada jaa fi kitaabi muslim mooy al wa kaza rawahu al-Hakim rahmatullahi alayhi al-jami' wa rawaynaahu fi kitaabi Thabit at-Tiqn waaw makaan al-makruh mu ne moom imaam al-Qaadi Iyaad rahimahullah mu ne nag nii la ñëwee ci Sahih imaam Muslim wa xalaqa al-makruha yawma thulatha yi nga xam ne moom la yàlla bañ moom la bëggul waaw keroog la ko bind bésub àllarba mu ne nag nii imaam al-Qaadi Iyaad rahimahullah al-Maliki mu ne nag nii lañ nekk ci kitaabu imaam Muslim bi comme niñ ko gisee nii Sahih imaam Muslim mu ne na ko noonu la ko imaam al-Hakim daal di solo mu ne waaye nag ñun imaam al-Qadi solo nañ lii hadis bi ci téere fi kitaabin saabit boo xam ne bu saxla at-tiqn au lieu makaan al-makruh boobu dane wa at-tiqn at-tiqn lan mooy mu ne mooy al ashyaa allati yaqumu biha al-ma'ash mooy lépp loo xam ne dundum nit ci lay taxawee wa yaqumu bihi salahul ashiya yëwénu mbir yi ci lay taxawee ci loolee waaw comme gànjar yi nekk ci suuf si ak yu mel noonu waaw moo tax yi nga xamante ne nit da koy soxla ngir dund mën a nekk waaw waaw waaye euh, loolu euh, imaam al bi bu rahimahullah dana makruh yi moom daa jàpp ne makruh moom moo gën a dëgër ak tiqnu fan kene mooy yi nga xamante ne dañuy koy bañ te muy defaat te muy mën a alakaate mën a defaate lu metti comme venin yi ak euh, dégg yi ak li nga xam ne mooy euh, xayawaan yi nga xam ne dañuy muftara sax muftari sax dañuy fad dañuy faddaate di faddaate di di di di mën a euh, yàqal nit ki hmm? kon nag <coughs> loolu quoi <coughs> mu ne loolu la bu dee tëq ni nag wax nañ la mooy yi nga xam ne nit ki lay taxawale mbir ak kiiwam mën a dox kon kanta imam al-Qurtubi dane ak tiqnu mooy comme ginnaaw bi mu waxee li comme imam al-Qadi Iyaad wax maa yaqumu bihi al-ma'ash wa yusla wa yasluhu bihi at-tadbir kal-hadid moom mu ne comme fer tamit ci la wa ghayri min al-jawahir al-ard ak yi nga xam ne mooy ci gàncaxu mooy ci kii yi trésor ressource comme yi nga xamante ne la ñuy jël ay or yu mel noonu waaw wa kullu shay'in yuhsalu bihi salahun fa huwa tiqn <coughs> lépp loo xam ne boo ko amee mbir yi day gën a baax tamit day yëwénal loolu dañ koy woowe tiq na voilà kon mu ngi noon makru am na kon yoo xam ne dane tiq la hmm? waaye al makru daal mooy yi nga xam ne moom la boroom bi tere kon loolu mu ne kañ la ko bind mu ne wa xalaqal makruha yawma sulasa yi nga xam ne boroom bi moom la ñuy ashar waaw mooy yi baaxul yi rek yawma sulasa wa xalaqa nuura yawmal arbi'a <coughs> boroom bi bind leer li nga xamante ne mooy bésub hmm? euh, àllarba non ba ba bésub euh, yawmal waaw àllarba bële sulasa lu ma waxoon lundi mardi mooy doon altine talaata talaata la bind al makruh voilà àllarba wa xalaqa bind li nga xam ne mooy leer yawmal arbi'a ah, bésub àllarba euh, wa basta fiha ad mu daal di ci wasaare nag ci kaw suuf ad yi dukkat yawmal xamiis li nga xam ne mooy bésub alxames voilà loolu loolu la wax ne. alhamdulillah léegi euh, am na yeneen riwaaya yoo xam ne al au lieu nuur nuun la wax nuun mooy jëndu waaw am yoo xamante ne dañ ne buxuur yi géej yi imaamul Qurtubi moom da riwaaya bi moom laysa laysa bi shay'u dara waaw li anna al xuliqat ba'da al ma wa ala mu ne ndax suuf si dañ koo bind ginnaaw bi ndox amee waaw mu ne kama qaala ta'ala comme li borom bi kawe te yéegul waxoon wa huwa alladhi khalaqa as wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma moo bind juróom ne asamaan ak suuf yi ci juróom benn fan te fekkoon na arasam borom bi mu ngi woon ci ndox kon mu ndox moo jiitu kon lii du dara <laughs> li wal buhur waaye loolu wallahu ta'ala waaye mu ne kon wa khalaqa ginnaaw gi kon wa ba wa bassa fiha dawaab mu wasaare ci biir suuf des ñu wasaaroo ñi nekk fii ñi nekk coin loolu mooy bassa waaw loo xamante ne dañ leen di wasaare fenn ah ci wàll wu nekk nga xam ne fu nekk nit ñee ngi fii ci kaw suuf ñu ngi ko peuplé fu ne foo dem lu mu ruqa-ruqa am na ay ñu fa dëkk wa bassa fiha dawaab yi nga xam ne ñooy dikkat yi nga xamante ne mooy ngaay àll yi surtout voilà rab yeeg yooyu mooy ñoom lay wax sax ndax li ciy topp mooy wane ne du nit ñi mooy njaay àll yi ak yii dukkat yi nga xamante ne yawmal xamiis wa xalaqa aadama mu bind suñu maam aadama sallallahu alayhi wa sallam ba'da al-asri ginnaaw julli tàkkusaan min yawmil jumu'ati ci bisu àjjuma fii aaxiril xalq mooy lu mujj ca mujjanteelu mbind ma fii aaxiri saatin ca mujjanteelu waxtu min na nahaar ci bëccëg gi fii ma diggante ban bayna al-asr ila al diggante li nga xam ne mooy asr euh, mooy tàkkusaan jëm guddi te waxtu woow mooy waxtu yi nga xam ne mooy al bi al saa euh, bi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi doon wuute te ñu gisoon ko fii ci wax yu bari yooyu mais saatul jumaa boobu kañ la saa bi nga xamante ne moom la yonent bi alayhi salaam di wax euh, que te Seydina Abu Hurayra mi bi nga xamante ne moom la ko ko Seydina euh, alxabru euh, Abu Ayyub non alxabru keneen ci xabru bi eh, kii euh, Abdallah ibn Salam voilà yow <laughs> Abdallah ibn salaam bi nga xam ne ci la ko wax naan ko wax ko xadiis yore saa saa mu ne xam naa ban waxtu la mooy waxtu woowu nga xam ne amoon na quarante six wax ci biir boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim waaw waxtu woowu ñuy wax ci àjjuma hmm? waaw nga xamante ne nii kenn lu dëppoon la kenn di fa ñaan borom bi tabaraka wa lu lulul ne borom bi tabaraka wa dina ko may la nga xamante ne moom eh, moom lay ñaan waaw yonent saa salaam leeral loolu gisoon nañ ko ci eh, yawmul juma bi ñuy gis fadailu yawmul juma hmm? foofu lañ gisoon bu baax li nga xamante ne mooy wax yu bari ya fa amoon ki quarante six yiñ la wax léegi am ñu ne mooy waxtu wi waaw mooy waxtu wi nii waxtu wi la waaw fiha saatun la yuwaafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yasalu allaha shay'an illa ataahu iya mooy waxtu woowu mooy waxtu woowu nga xam ne la def barke moom borom bi tabaraka wa taala waxtu woowu mu ne ci la bind maam Adama alayhi salaatu wassalaam mooy waxtu woo nga xam ne moom euh, mooy boroom gëneel yi te loolu li Abdallah ibn Salaam waxoon Seydina Abu Hurayra mi radiyallahu taala anhu looloo ci am mooy waxtu wam ko waxoon rek waaw diggal ci après tàkkusaan la waaye jëm timis mooy waxtu wa takkaloog timis foofu fële la waaw nga xam ne amul benn moment boo xam ne jullit bi jaam boo xam ne bu wommatul borom la bu dëppaaleeg moom fekk mu ngi taxaw di julli li ngaan boromam dara lu dul borom bi na ko may. xam nga bi mu ko waxee Seydina Abdallah ibn Salam ne xam naa ko wax ko ne après tàkkusaan la waxtu woo la mu ne ko mais Abdallah ibn Salam yow eh, umpale woo ne yeneen tubaab yi salaam da doon tere ñuy naafile waxtu woowu te waxtu woowu kon du waxtu julli mu ne ko est-ce que yeneen saa salaam waxul ne kii xaar julli mu ngi ci julli ah. kii toog di xaar julli mu ngi ci julli ma moo tax euh, Seydina Abu Hurayra ginnaaw gi <laughs> danoon waxtu woowu la li ko Seydina Abdallah ibn Salam al-Habr ta'ala anhuma daal di wax kon waxtu woowu nag moom lay wax nii ne xalaqa Adama sallallahu alayhi wa sallam amul bind suñu maam Adam Abul Bashari ba'da al-asri ginnaaw tàkkusaan min yawmil jumu'ati bi bisub àjjuma àjjuma fii aaxiril xalq i mujjanteelu lim bind lépp mooy moom la mujjee def bind fii aaxiri saatin min an-nahaar ci waxtu mujj ci journée bi fii ma diggante mu leeral ñu ko bayna al-asri tàkkusaan ilal li jëm guddi waaw mooy timis waaw layli boobu mooy mooy mooy timis rek <laughs> timis mooy guddi waaw gaay kanta gaay fantasme summa atimul siyaama ilal layli ñooñ dañoo am problème yu bari waaw ñoom problème usul dañ ko am gaaya xamuñu que ni daa am différence entre dafa am bu frontière entre euh, euh, bëccëg gi ak li nga xam ne mooy guddi gi loolu amul gisoon nañ fi yeneen saa salaam ki mu doon wax ne saxaaba mu doon wax naan ko du ñu wooree nekkoon ci biti ak tukki mu naan ko génnal yow fulaan euh, kiiwal nga nga nga njaral ñu wala boog nga nga jël soow mi jaxaseel ñu kii hmm? mooy eh, di di bunt yi doon wax gaawe dog <laughs> mu naan ko neen saasam jant bi mel na ni des na duggagul bu baax noonu de yoneen saasam ne ko way yaa fulaan te ngaa wàcc de te way way way defal li ma wax defaral ñu kii bi <laughs> waaw mu naan ko yonent bi alayhi salaam ah mel na ni mu ne ko <laughs> ida aqbala allaylu min ha huna wa adbara annahaaru min ha huna wa garabat shams faqad aftara as waaw boobu mooy xadiis Seydina Omar bi bële moo doon xadiisu kii bi Abdallah ibn Abi Awfa bi mu ne bon buñ wax sànq dane bu guddi gi dëgmalee jóge nii di ñëw bëccëg gi di wane gannaaw ne wa gharabati shams jant bi dugg rek faqat aftara saayim aji woor gi moom dog na waaw xaw nañ la woon Shafi'i ne way loolu moom wisaal man da ne parce que de toute façon boo bëggee wisaal sax affaire bi euh, hukmun yi la <laughs> mu ngi mel ni buñ la naan euh, bu fajar jot naam jotul loolu nit ki da cee amul benn méémii benn maîtrise bu tàkkusaan jotee waxtu tàkkusaan jot naam jotul loolu du ci loxo yi benn jaam la ne bu jotee jox na jot na. ñu ne kon nag yoneen saa sam moo ne kon bu timis gi duggee rek loolu bu jant bi duggee guddi gi jóge nii di ñëw bëccëg gi wane gannaaw kon kooku aji woor gi dog na mooy kooku même bu nee day continuer sax dog na waaw de fait moom kooram dog na heure dogam beneen bi moom la doon wax ne bi yoneen saa salam bi nga xam ne <laughs> Abdallah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu mu ne bi ñu àndee yonent bi alayhi salaatu wa salaam fekk dafa woroon fa xarab fa lamma xarabati shams jant bi dafa dugg kese bi mu duggee rek mu wax kenn ne ko yaa fulaan inzil ah fajdah lanaa defaral ñu loolu ñu wax sànq waa naan ko ah yonent saa sàlla wa am sayta boo xaaroon mu gën a ngoon ki tuuti ba mu ngi guddi ba mu gën a ndax gis na ne lueur yu rouge yi ñu ngi ne mais jant bi dugg na yonent saa sàlla ne ko inzil ma ne fajdah lanaa way wàccal nga defal ñu lu ñu la wax xaala mu ne inna alayka nahaara mu naan yonent saa sàlla ah lii nii daa mel ni bëccëg gi des na de. xaala yeneen saa saa wax ko ñetteel yoon inzih inzil fajdah lana way wàccal nga daal di ñuy defaral jaxaseel ñu uh, akit beeg yooyu soow nekk ñu ñu soxla <laughs> zaaru poñ sa gi xaala fa nazala fajadaha lahum fashar fashari ah <laughs> mu jaxasel leen sawiq beeg ndox mi <laughs> ñu daal di yeneen saa saa daal di naan summa qaala idaa ra'aytum qad ah idaa ra'aytum qad aqbala al-layl min haahuna faqad aftara as-saa'im jeex na waaw idaa ra'aytum qad al-laylu aqbal bu ngeen gisee guddi gi aksi nii mooy kii bi dugg na aji woor gi daal nay doon waaw te gaa yooyu li ñu xamul mooy maa laa yatimmu al-waajibu illaa bihi fa huwa waajib mooy koor gi summa moo tax borom bi ne summa atimmu as-siyaama ila al-layl ginnaaw ngeen mottali mu jëm ci guddi gi parce que comme que bëccëg gi ak guddi gi dañoo am frontière mu ngi mel ni kiy jàpp rek di raxas xar foo jaar mu laalaale naasu ya karaw gi nekk ci kaw bopp bi ci kaw noonu jëbi foo jaar mu laalaale ko lu tax parce que dafa takkaloog euh, xar kanam gi tam manu la raxas xar gi matal lépp lu dul dina laalaale foofu ndax lan maa laa yatimul waajibu bihi illa illa bihi fa huwa waajib lépp loo xamante ne nii li war mënoo ko def lu dul nga defaale lool lool day far war waaw waaw moo tax bu borom bi ne bu ngeen di jàpp raxas leen ilal marafiqi mais di nga marfa mirfax yi di nga laalaale li nekk ci kawam tuuti manoo ko manoo def neneen waaw parce que ni mu jege gi moom la guddi géeg bëccëg gi nag loolu kese la moo tax borom bi loolu lay junj loolu te yeneen saa la borom bi yónni alxuraan ngir mu leeral ko waaw moo tax apprenti yi ngay gis ñuy jaay ne wax xam-xam gaa yi tamit ko def année bu nekk mbir yi day leer ci nit ñi ñu ñu indi benn waay boo xamante ne fee lañ ko jële muy nëxalal nit ñi loo xamante ne nii xamu ci dara waaw di jéem a tegtale waxu alquran ak waxu yonent bi saa salaam mooy leeral alquran waaw yonent saa salaam la borom bi yónni waaw yónni ko euh, euh, zik ak zikr hmm? wa anzalna ilayka zikra li tubayyina lin-naasi ma nuzzila alayhim voilà loolu kooku xam nga kan lañ ko jox yonent bi alayhi salaam waaw moom la borom bi daal di jox loolee ngir mu leeralal jaam yi li nga xamante ne moom la borom bi di xaar ci ñoom waaw nga déggay gaay jóge ne moom di jaay xam-xam lu nga gis ñoo xam ne tous les kii ñu woo ñu ñëw di wax ay waxi nëx-nëxal rek ñu naan ba pare ñu naan affaire bi daa moom lënt na ndax mbir la boo xam ne daraa ci lëntul waaw ñi xam xam nañu lool li muy tekki waaw te alquran kenn du ko xam lu dul nga jaare ko ci yonent bi alayhi salaam waaw boo ko fi bàyyee nag di topp waxi ay saa saa ñu kenn xamul ki ñu wàcce woon az-zikr ngir mu leeral nit ñi muy sunna ngir mu litubayyina linnaasi maa nuzila ilayhim waaw mooy bo mooy yonent bi alayhi salaam wa anzalnaa ilayka al-kitaaba wa anzalnaa ilayka zikra li tubayyina li tubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhim lii la al mujaawara lépp loo xam ne dañ la koo farataal def ko mu takkaloog benn affaire foo jaar affaire boobu di ko laalaale waaw kay kon loolu la kon walillahi alhamdu wal kon mooy saa waaw bayna al asri ila al layl mu muslim mu ne bi al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala moo ko solo léegi laaj mu njëkk bi <coughs> mooy est moom dong ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad bunu Hanbal rahmatullahi alayhi jiitu woon mu daal koy solo waaye nag nako noonu al imaamu at-Tirmidhi Abu Dawud sax ji solo na nako noonu imaamu at-Tirmidhi rahmatullahi Euh, alal jam non non non imam kii no ah, imam Abu ñoom solo wuñ la imam euh, Ahmad dégg reprenons imam Ahmad moo ko solo <laughs> imam An-Nasa'i mais ci al-Kubra imam ko ci tafsiram bi ah ak bi euh, yooyu indi na ko foofu al imam Ibn Khuzaymah indi na ko ci Abu Ya'la ci Musnadam al-Hakim ko ci mais pas ci waaye maarifatu ulumil hadis téereem boobu la ko indi imaam al-Bayhaqi indi na ko ci as-Sunanul Kubra ko tamit ci al-asmaa wa sifaat al-Xatiib al-Baghdaadi rahmatullah alayhi mbokkam ma daal dina koy Abdullah solo jële ko ci téereem bi nga xamante ne mooy eh, eh, eh, taarixam bi kon ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo ko solo léegi al imaamu mooy ñu doon gis ñu ak imaam Ahmad moo fi jiitu woon imaamu Nasaa'i moom andiwu ko ci sunan bi ñu xam sunan al-kubra lu ko indi al imaamu Muslim wa Abul Husayni mu ngi ko indi rahimahullah kitaabu sifatil qiyaama wal janna wan naar baabu ibtidaa'il xalqi wa xalqi aadama alayhi salaatu alayhi salaam mu ne haddathanii Surayjun Surayj ibn Yunus wa Haarun ibn Abdillah mu jël ko ci ñaari sëriñam mu ne haddathanii imaam Muslim ah mu ne nettali na man dong sama sëriñ di Surayj ibn Yunus di Surayj ibn Yunus ibn Ibrahim al-Baghdadi al-Abnawi Abul Harith al-Abid al-Marwazi rahimahullah Abul Harith génn àddina deux cent trente-cinq rahmatullahi alayhi wa Harun ibn Abdillah muy Harun ibn Abdillah ibn Marwan al-Baghdadi Abu Musa al-Bazzaz xawma ñu xamoon ko ci al-Hammal rahimahullahu ta'ala génn àddina deux cent 43 ñoom ñaar ñëpp mu ne qaala nee nañ hadathana Hajjaj ibn Muhammad mu nekk leen nettali ma Hajjaj ibn Muhammad al-Missisi wa Abu Muhammad al-Khurasani at-Tirmidhi al-asl al-Baghdadi al-A'war rahmatullahi alayhi génnaat na 206 qaala mu ne qaala Ibn Jurayj mu ne al-imam Ibn Jurayj nee na Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid min Abu Khalid gane àddina quatre-vingts génn àddina cent cinquante rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarani Ismaa'il ibn Umayya mu ne ki ma nettali man axbar ki ma xabaare man dong ibn Jurayj mooy Ismaa'il ibn Umayya ibn al-Ashdaq Amr ibn Sa'id ibn al-As ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayya <laughs> Abd Shams ibn Abd Manaf al-Qurashi ah al al-Ashdaq kii surtout al-Ashdaq la Abu Umayya al-Ashdaq ku garaaw ko génn àdduna moom mi 144 rahimahullahu taala an Ayyuba ibn Xaalid Ayyub ibn Xaalid mi nag fi bi am mooy hadith bi dinañ ci ñëw eh, mooy Ayyub ibn Xaalid téel ma ko bu baax Ayyub ibn Xaalid ibn Safwan ibn Aws ibn Jaabir ibn Qurt ibn Qays al-Ansaari an-Najjaari al-Madani al-Hijaazi taala kañ la génn àdduna kañ la gën a àdduna dajuma ko imaam kii nii am na ak woyof bu nekk ci ay xadiisam waaw mooy ay xadiisam defe naa dëgër ah léegi jàpp ko bu baax an abdillah ibn rafi' mawla ummi salama moom ayyub ibn xaalid mu ne day jë mu jële ci abdallah ibn rafi' al-makhzumi abu rafi' al-madani mawla ummi salama zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam kañ la gën àddina kañ la gën a àddina gisuma ko mooy ñi fi tudd ñëpp ay siqaat lañ waaw ba mu des ki nga xam ne mooy abu xaalid abu xaalid daal eh, moom mooy affaire bi moo tax ma ne la xaaral déglul bu baax téyel ma ko waaw abu ayyubum na xaalid ah téyel ma ko ay ayyubum na xaalid bu baax a baax a baax léegi kon mu ne kon Ayyub ibn Khalid an Abdillah ibn Rafi' mawla Ummi Salama radiyallahu anhuma an Abi Hurayrata di al-Hafiz al-Yamani ad-Dawsi génnaat na la 59 radiyallahu anhu qala akhadha Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi fa qala khalaqa Allahu azza wa jalla at-turbata yawma as-sabt wa xalaqa fiiha aljibala yowma alahadi wa xalaqa alshajara yowma alithnain wa xalaqa almakruha yowma althulatha wa xalaqa annuura yowma alarbia wa bassa fiihaa ad-dawaaba yawmal xamiis wa xalaqa aadama alayhi salaam ba'da al-asri min yawmil jumu'a fii aaxiril xalqi fii aaxiri saacatin min saacati al-jumu'a fiimaa bayna al-asri ilal layl voilà léegi rahmatullahi alayhi léegi xadis baa ngi nii sauf que xadis bi eh, boo seetloo est ce que am nga loo seetlu benn affaire boo xam ne bu dee bàyyi nga xel hmm? boo bàyyee xel xadis bi. xam naa man nga ci bañ a bàyyi xel bu baax waaye nañ ci ñëwaat xoolal diglul dañ koy wax lu di la di la laa mooy sa baaraam yi comme ni yoneen saa sam sayna Abu Hurayra daa téye daa jàpp ci loxoom léegi yow xoolal gis nga sa loxo sa juróomi baaraam yi laa soxla lan la la wax dane axada rasulullah saa sam bi yi fa qaala xalaqa allahu turbata yawma sabti jàppal samedi benn bés la bind suuf si wa xalaqa fiha al jibal yawm al ñaareelu baaraam bisub dimanche mu bind li nga xamante ne mooy montagne yi ci suuf si wa xalaqa shajara yawm al ithnayn lundi bés bi altine mu bind garab yi wa xalaqa wa xalaqa al makruha yawm al mu bind yi nga xam ne dañ koo bañ bésub talaata wa xalaqa nuura yawm al juróom juróomi baaraam juróomeel bi mu bind leer bésub àllarba wa basta fiiha dawaaba yawmal xamis juróom benneel mu daal di ci wasaare yiy dukkat ci njaay àll yeeg rab yi bésub alxames wa xalaqa aadam boo ci juróom ñaar mu bind aadam ba'dal asri min yawmil juma fi aaxiril xalqi eh, fi aaxiri saati min an-nahar mu bind boo aadam foofu alayhi boo jàppee mooy ñaata baaraam nga nga ne waaw juróom ñaar mu ne la waaw kay téyel kon mbind mi boo feetloo hadis bi dana la juróom-ñaari fan la alors que alquran li nga ci li nga xam ne moo fees ci alxuraan yonen sa borom bi tabaaraka wa lan lay wax dane moo bind suuf asamaan yeeg suuf yi fii sittati ayyaamin ci juróom benni fan alors que hadis bi boo jàppee compter li mu wax yëpp mooy fan yëpp la